rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyâdous-Sâlihîne min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi'i fil baabi saamini wal arba'iin ba'da al mi'a baabu istihbaabi wasiyyati ahlil mariidi wa man yaxdumuhu bil ihsaani ilayhi wa ihtimaalihi wa sabri alaa maa yashuqqu min amrihi wa kazal wasiyyati biman qaruba sababu mawtihi bi haddin aw qisaasin wa nahwihimaa. qaala al-imaamul haafiz an-Nawawi rahimahullaahu ta'aalaa rahimahullahu taala ah, muy indi fii li nga xamante ne nii mooy bunt bu bees ginnaaw biñ jeexale chapitre cent quarante sept ci suñu jotaay bii ñu génn te xadis biñ ci mujjoon gis moo doon neuf cent douze neuf cent douze mu ne woon wa anha muy sayyidatu Aisha radiyallahu anha annaha qaalat ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa bil mawt wa indahu qadahun fiihima wa huwa yudxilu yadahu fi lqadax tumma yamsaxu wajhahu bilma ba ni mu jeexawoon walillahi alhamdu wal minna comme niñ ko waxoon ñu gisaat beneen chapitre bu gàtt muy chapitre cent quarante-huit mu ne baabu ah téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett mu ne baabu buntu isdef baabi sopp wasiyati dénk ahlil maridi ñi nga xam ne ñoo dëkk ki feebar waaw sopp gu ñu sopp yow imam bi yow boroom xam-xam bi nga dénk leen waaw ñii nekk ak malaat bi da nga dénk leen ñu ragal yàlla ak moom waaw ñu seet yàlla ci doxalante bi ñuy doxalante seen waajur wala seen doom wala seen frère wala seen mag wala seen mbokk seen doomu nijaay seen doomu wala daal ki nga xam ne seen mbokk la bi feebar waaye pa ay ñoñam kese waaye ak soxnaam ak ñépp waman yax dumuhu bu dee soxna si boroom këram waaye sopp guñ sopp nga dénk ka koy liggéeyal waaw am malade comme les personnes âgées nga xamante ne nii dañoo mage waaw di aajowoo lu bari am koo xam ne moo leen di toppatoo moo xam infirmier bi la wala koo xam ne dañ ko ko détaché waaw ay doomam ñooy fay lu cher ngir muy toppatoo seen yaay wala seen baay mii nga xam ne mage na daanaka alzheimer sax la am te manatul lu bari lépp dañ ko koy defal yu mel noonu nga xam ne moom ci woppu éternel la waaw moom ba pare teg ci am feebar chronique nga xam ne suba su nekk am na ay médecin ay infirmier yu fiy jaar médecin bi jaar une semaine bi benn yoon infirmier yi nag tous les jours di ko changer gi def yooyu wala doom ji di ko defal moom la waa France fi ñuy wax les aidants <laughs> ñi nga xam ne il faut aider les aidants <laughs> waaw il faut t'aider il faut les aidants voilà waaw <laughs> afwan yaa fay ci français il faut céder les aidants waaw ci warage bu leer <laughs> waaw ñooy naan ñii dimbali am doom joo xam ne dafa am handicap boo xam ne bu luur ba mënalul yenn yi moom mënalul lu bari boppam dañ ko koy defal te nga xam ne moo koy defal waaw léeg-léeg bu dee tubaab yi moom euh, dafa yomb moom moom benn parent bu dee ñaari parent la am ñoom kenn ki day bàyyi liggéey léegi te yu bari yaay ji lay doon ak nu mu man di am carrière nu mu màgg màgg màgg mu am doomu handicapé boo xam ne manul dara wala manalul lu bari il ñu koy assister bon moo doon directrice moo doon chef de lépp lay teg fële waaw nekk ak doom ji waaw loolu nag da leen a yomb lool waaw waayu boobu nag waayu bu baax la mooy conscience bu baax la waaw waaye ñamay gën a moom xale <laughs> ñuy nekk rek waaw bàyyi ko noonu rek waaw di dem a ak ñëw di dox seeni soxla yi gëna ñàkk fulla xeet la xew la ñuy dem jóge ndakaaru dem ndar bàyyi fa seen doom joo xam ne bàyyi ñu ko kenn ñoo gën a xam ne ñu ko bàyyi duñ ko toppatoo waaw ñu dem ndakaaru euh, ndar dem dem xew boo xamante ni pasar pasaree ak alalu àddina ak puukar waaw entre doom ji moom bés boobu na débrouiller walla iyaazu billaah gis nga ñaari xalaat yi ñu mu wutee quoi yàllallah <laughs> yàllallah am na nag ñoo xam ne ci ñoom ca ñamay bañ a tudd ñoom ñoo xam ne ñoom bu doon ñoom la noonu lañuy def te lool mooy ak nite te lool moo ànd ak diine waaw waaw koo xam ne foog il faut ñu assister ko tout temps rawatina koo xamante ne nag phase terminale la nekk eh, dafa feebar eh, ba nekk koo xam ne mu ngi waaja nekk daal eh, faatu gi ndax feebar bi ko dal gaa yi ñàkk nañ ci yaakaar médecin yeeg yooyu ma daanaka daal waxtu wu nekk rek mën naa dem waaye nag entre temps il faut am ñu koy toppatoo waaw loolu la naan ñooñu ñi dëkk ak ñoom sopp guñ sopp ñu dénk leen ay dénkaane yu baax yu tax ñu rafetal nekk bi muy nekk ñoom ak niñ koy toppatoo waman yax du bu dee koo xamante ni da koy liggéeyal man a nekk waa kër gi man a nekk koo xam ne dañ koo yi war na koo xamante ne mbokkam la waaw ah man de sama bàjjen dégg naa ne dafa feebar feebar boo xam ne te defeetul benn doomam doomam yëpp génn nañ àddina sama bàyyi mi nga xam ne eh, même moo fi nekk moom manu faa nekk waaw man nag ma ne bon man dama fay dem di ko toppatoo waaw kooku noonu yow dénkaane buñ lay dénk waaw bil ihsani ci rafetal jëme ci moom waaw feebar boobale waaw way feebar la rafetal waa kër gi nañu rafetal ak ñu mag ñi nga xam ne dañoo feebar waaw xam nga lii li ma doon wax ñi may bañ a tudd <laughs> da gis mag moo xam ne day feebar ci kër gi ndax mage mooy maamu mooy maamu kër gi boroom kër gi moo ko jur moo jur ñi ñi ñëpp ay sëtam lañ mu teg ci feebar amaale problème u Alzheimer mooy bopp bi léeg-léeg du fi nekk waaw feebaraale ñu bàyyi ko ci ruqam ba rek wal iyaadu billah mel ni ku nekk ci ngunu ginaar xanaa ginaar sax te gunoom dinañ ko fa fekk di ko teral wal iyaadu billah duñ ko toppatoo dara wax naa la léeg-léeg moom ñu yëg di ñi dañuy ñëw toog yor seeni écouteur toog ne waaye maam lan la suñu doom yi nga xam ne yaruñ leen nekkub yar waaw ne dañuy maame ku waa wal iyaadu loolu ñaaw la kenn du maamee noonu waaye maam nag dangaa sonalaate quoi ah man newee di seetaan sama sama sama sketch bi rek nga dagg ko naan ma ay kaay defal ma nii see dét dét waaw yooyu mooy lan yëfi waxu yooyu nga xam ne nii dafa banaal quoi gars yi jaaxal li doon dara newu ci alors que wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim wallah waaw yéen da ngeen a jàpp ne lu tuuti la lu woyof la wallahi fa yàlla lu gàgg la lu pata la lu garaaw la waaw ñàkke ñaa ñaa eh, li nga xam ne mooy teg gin waajur maam waajur la waaw mooy cosaan bi bu dul woon moom sa baay mi la jur wala sa ndey du nekk yow ba ngay nekk yow walla iyaazu billah al ihsan rafetal jëme ci ñoom kon dénk ñooñu waaw ci rafetal bil ihsani ilay di rafetal ca way malaat boobee wax ki meeli waaw pare ngir supporter ko waaw waaw supporter lépp loo xam ne ndax mag la te dafa feebar te ku feebar léeg-léeg euh, euh, euh, mooy lam meloon avant nga xam ne ba ko dara dalul léeg day ay humeur yoo xam ne day day gaaw a mer man na ci jóge jële ko ci feebar bi waaw yooyu nag yaa war a xam ne yaa war a boo dulum kii rek nga la waaye lu tax ngay waxe noon mais mais da ngay wax daal lu tax nga yuuxu non yow da war a ngar daaj yooyu ngay xam ne kii melul woon nii feebar bi nag daa ay phase yoo xamante ne wala bu ko sonalul day waxtaan waxtaanu correct bu ñëwee nag affaire métti di gis mu agité waaw di kii waaw léeg-léeg di bouger di kii loolu yëpp da nga koo war a ngar ba joo yi jóge ci moom nga xam ne bu manalul dara nga xam ne bu waree dem ci toilette yi yaa ko war a toppatoo waaw waaw di ko sang di ko di ko di ko di toilette yi yooyu da nga koo war a ngar ba joo yenu ko ngir yàlla boo xalaatul ngir yàlla nag yow loolu day jafe. wala ak nite kese comme ni ko ate yi di defee ak nite l'humanisme muy fitrata an-nas la Allah allati fatara nas alayha loolu boo demee ba effacé wu ci yow yaa salaam mooy yow sa place xol xeera fa ine waaw aw ashaddu qaswa wala sax mu gën a wow xeer ba moo tax ñooy di maltraiter les personnes âgées dans les EHPAD comme ni nga koy gisee ci asile yi fi ñu leen di yóbbu li fa yóbbu màgget man ni léeg-léeg nga gis ay vidéo caché waaw yoo xam ne ña fay indi seen maam seen do seen maam wala seen baay wala seen ndey bu mage manatul lu bari dañuy soupçonner seen baay daal il est maltraité ici waaw fii daal toppatoo wuñ ko ni mu ware nga gis gars yi def fa caméra cachée léeg-léeg nga gis infirmier rek aide-soignante yi léeg-léeg ñu ñëw. daal di leen ñàkke teggin pes tël am mànget nga pes ko ndax da nga koy sexal di koy sexal di ko jox lekk affaire bi tuuru gëna mais qu'est-ce que je t'avais benn claque tal waaw scandale yooyu ñaata ñu koy gis France parce que caméra bee wax bu caméra bi newul woon foofu wal iyaazu billah ci mag mu toll noonu nit dafa war a pare ngir mën a supporter loolee waaw yow mi nga xam ne salarié nga ak keneen a ci yem rawatina ki nga xam ne sa doomu sa baay la wala sa maamu bopp la waaw wala sa jegeñaale la rawatina ak ku mën di doon rek noonu nga ko waroon a doxale ndax yaa koy toppatoo kon nag waaw xam nga lii sariya ba mu ko traité du léegi waaw xam nga boo koy wax sax exemple yi nay joxe am na ñoo dañ naan waa saa yi xamul réalité kon naa ñoom ñoom jàpp nañ dañ naan rek sax yu bon yi nga xamante ni seen maam yi seen bàyyi bu ñu nekkee màgget ñu génn leen kër gi yóbbu leen ca ca ca ma ne loolu yaa ko présenté noonu mais demewul noonu ah ah non non noonu demewul noonu de ñun dañu am benn benn kii bu foo waaw ba pare di wax ci turu naan mbir mi nii la demee te du loolu ay cas yu wute la am na ñoo xam ne paa ci boppam ñoom ak maire yi ñoom ñooy bëgg dem parce que dañ naan suñuy xarit yépp ñu ngi ca EHPAD ba te foofu buñ fa demee dañuy def ay jeu waaw bu ñu nelawee ba yeewu dañ leen di yeegu waajal leen ñu nekk ensemble ñoom ñépp mooy ambiance boobu ñuy am am na ñoo xam dañ naan man sama kër gi man kese ku nekk xëy bu xëyee dem ñibbi man du ma fi toog ku xëy dem liggéey bàyyi ma fi même bu dee mënal naa dara alors que sama xarit yi ñoom yóbbu nañ leen see benn euh, maison boo xam ne maison de retraite la waaw. mag ñi nga xam ne ñoo dem retraite ñoom lañ fa dajale te dañ fay nekk am ay g di dem ay ay ay ay ay sorties waaw di defandoo yenn yi bu fekk ñu ngi man yenn yi ñu leen di présenter yenn ñuy dem di def ay visite ñu ne loolu xam nga ne dundu tubaab loolu boo ko gënal nekk ci kër na nekk kër dooma way boo xam ne amu fa lool même bu fi doom bi ne ñii wañu ci seen téléphone ñii wañu seen seen seen télé ñii wañu feneen moom mu nekk fee même wala ñu teg ko ci kanamu télé bi mu toog mais loolu dafa bokk moo tax wax jooju naan ah, tubaab yu bon yi muñ ñee da ngay wax lu la neex laa wax ku la ne noonu la yow tubaab yi la gën a nite fuuf fuuf da ngaa mën a eh, eh, comparer seen système ak suñu système da nga naan ñun daa mel ni ñun ñun ñun l'islam xam nañ ci dara <laughs> hein <laughs> l'islam xam nañ ci dara loolu ngay demander waaye ak nite ak conscience est-ce am nañ ci dara loolu ngay laaj billahi loolu ngay laaj ci ñu bari ci ñun du ñëpp alhamdulillah waaw kon mbir mi du loolu am na ñoo xam ne paa bi maire bi mooy na moo naan man fële laay dem waaw te ñoom dañuy cotiser buñ doon liggéey ngir mën a am retraite bu baax buñ demee foofu mën a fay loolu léeg-léeg seen doom yi ñoo koy prendre en charge kii cotiser kii mois bu nekk ñu fay waaw am ñoo xam ne am na feebar boo xam ne doom ji manatu ko gérer parce que il faut mu nekk ci structure boo xam ne médicalisée boo xam ne ay professionnels ñoo fa nekk te loolu ci état yi dafa alors que kër gi amu te médecins yi duñ man di ñëw tout le temps alors que fee ils sont suivis vingt quatre sur vingt quatre est ce que loolu bokk na waaw ñu ne kon nañ ko yóbbu foofu ndax moo gën a wóor parce que bu ko affaire yi dikkalee wawar bi daanalee mu nekk foofu ñooñ man koo toppatoo moo gën ñun ñu koy jéem a toppatoo suñu bopp ñun noonu lañuy xalaat c'est pas dañ leen a sànni fële voilà pare ci ñoom ngir nekk ak seen petit homme yi leur petit ak loolu di dem vacances képp wal iyaazu billah wal iyaazu billah kuy wax na nga wax loo xam waaw du ma ne yu mel noonu amul ñoo xamante ne nii comme gi ngay gis yëpp ay brebis galeuses fu ne ñoo xam ne yàkkamti nañ débarrassé wu seeni parents nekk ak seeni coro wala ndaw si nekk ak ab ab ab gaynam waaw ñu nekkal ko ci waaw di wër ci àddina bi loolu man na nekk loolu am na alhamdulilah mais nga bëgg ne loolu moom moo généralisé que ñooñu ñoom ñëpp loolu la du dëgg waaw hada laysa bi haqq hada loolu nar la waaw. waaw ay ay ay réalité yu wuute la te li ci ëpp mooy yii ma law lita lim limal moo tax mag ñu leen di yóbbu ci EHPAD yi ci maison de retraite waaw waaw ñun xam nga ne suñu kër yee wallahi yenn mag yi ñu nekkoon ci maison de retraite yi ah daje teeni xarit yañ xame woon ñu ñu ñu composé waat monde ba ñu xamoon seen biir nga xam ne dañ comprendre ante ñoo xam ñoo am ay histoire yu nettali wante seen ndaw yooyu di ko waxtaane nga xam ne dañuy jëli wante xamante nañu loolu moo gënal ñu bari suñu mag ñu bari yoo xamante ne ci kër yi lañ leen denc ngir lan ngir sa honneur rek ngir nit ñi ne ah toppatoo na baayam di génnewu ko mu ngi koy kii alors que defu fa dara mu ngi ci kër gi waaye kenn toppatoo wu ko toppatoo bu baax wal iyaazu billah kooku day racheter rek benn notoriété ak tamit image am voilà loolu kese la waaw waaw loolu kese mais dafa fi tus wal iyaadu billah kon nag nañu nekk ay vrai vrai jullit nañu xam lii xam-xama la maya ah. yenn yi bu la ko nitee bu bu la ko nitee boo ko rëccee loolu boo ra boo amee xam-xam loolu dina moo lay jox ak lumière bu sa xol commencé woon nga woon sax xam-xam bi moo koy leeral waaw kallaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun lay dindi ray ni googee komaagu xol googee la koy effacer di ko dindi mooy topp sunnaa yonent way saa topp njàngaleem alquran loolu la waaw kon nag al imaamu rahimahullahu tabaraka wa taala mu ne kon waxtimeele waaw sopp dénkaane waaye ñay nekk ko feebar ak ñay liggéeyal ko feebar ci rafetal jëme ci moom waaye di ngar dajju mooy di yenu pare si supporter asa mooy lor yi tukkee ci ki feebar di ñëw ci ñoom wala bu mu leen di teg wala yoo xamante ne nii ci ñoom lay jóge waaw jékki waa ji mu jékki di nga jekki rek mu tisóoli ay ñendaxi jóge ci bakkan bi dal sa yar sa yére bi yoo xam ne yaa ngi yor sa bu set loolu wayow wa mais mais par nag te lay waar quoi non non xooloon na xoolal sama sama ndam waroon a génn paa yow tamit mooy tisóoli da nga war a fuus yow paa bu toll nii kii nga naan ko booy tisóoli da nga yow da ngaa font wala la parce que sa yére bi waaye daggal sànni sa yére boobu taal ko la waroon a def nga naan da ngay am looy wax. wal iyaadu billah mu ne wa sabri ala ak di muñ ala ma yashuqqu min amri li nga xam ne day difficile ci mbiram mooy loolu mooy liñ doon wax léegi waaw malade bi du ba mu am na ñoo xam ne bu ñu wéree rek neexu ñoo jëflanteel yàlla tere nag buñ feebaree wala ñoo xam ne neex nañoo jëflanteel mais buñ feebaree li ma la wax am na phase yoo xam ne dañuy tàng mbàq dañuy gaaw a mer gaaw kii wala léeg-léeg waaw léegi loolu yow da war a pare ngir supporter affaire yooyu noonu loolu la la yow di muñ te yàlla tax ala ma yashuqu li difficile min amri ci ay mbiram mu ne wax wa kasal na naka noon dénkaane bi man xaru ba dénk koo xam ne lii mooy feebar d'une manière générale kon liñ la doon mooy du feebar boo xam ne waa ji day fa waaja faatu kese man na feebar mooy biñ la wax longue durée wala jamono ji mu feebaree daa war a feebar na après mais jamono ji ñu koy toppatoowe léegi yow bu dee ñii nii ñii la ñuy wax lan la ñuy wax ci médecin yi nga xam ne loolu mooy seen métier ñooñu ñoom ala baa bi aw laa waaw ñoom ñoom lañ dina mën a ñina soñu conseiller ñuy rafetal ci malade bi mais nekk ci hôpital bi ku ñëw koy gëdd waaw ay sage-femme yu réew waaw dañoo reew loolu la baat boobu la dañoo reew waa ñëpp alhamdulilah mais ñoo xam ne dañoo ñàkkub yar waaw dañu ñàkkub yar ci suñu hôpitaux yii ay le daan fekka ci matlabul fawzay nekk ay nangam ak nangam ay euh, caaxaan nit léegi nga gis xamante ne ni waaw ay hôpital bu Pikine beeg nangam ak nangam suñu hôpitaux yi léegi nga gis ñoo xamante ne nii da bantal leen képp moo war ci ñoom waaw ñooñ amuñ woon ñooñ dañuy salir blouse bi ñu sol dañ koy takkal dañ koy pilimal ndax seen jikko yu ñaaw ak sage yi nga xamante ne nii ñenn ñi nga xamante ne infirmière yu ñàkk bi yar ñenn ñi waaw nga ñëw ñuy gëddaati waaw yow malaat bu ñëw nga koy gëdd di gëdd jim àndal voilà yow doom ji ko indi sax yaayam bu ñëwee di laaj na la demal fee loolu loolu wax la loolu loolu ak nit la waaw waaw mais ak nañ koy waxal. man de ku ma ci ne waxal wax ju noonu di nga am problème waaw dinaa la yëgal ne yow nii sa waay ah, soigne ton vocabulaire waaw nga ma ne la je je je te dis de soigner la wax ton vocabulaire on parle pas comme ça aux gens voilà il faut gars yi dañ am am kii quoi waaw mais comme que gars yi dañuy sonn dañuy jaaxle seen waajur la indi yooyu yëpp duñ ko tal waaw faut soigner ton vocable on parle pas comme ça ou ça kenn du waxee ni nit ñi ah voilà il nous faut un respect mutuel si vous si tu veux être respecté il faut me respecter mu jeex takk voilà xanaa bëy sax booy booy booy booy jëplanteeg moom di ko rafetal lox nga ñuy jànni wax ñu simplement tranquillement ne ñu ah sëñ bi euh, yaakaar naa boo mënoon a dem tooge ne en attendant après ñu ngi ñëw ci loolu mais jàllal ne damal toog ne tegal ne malade bi wax eh këccal sa loxo bi fii waaw këcc war a jël perfusion ci yu mel noonu wala jël saawam naan way tasalal sa loxo bi yow tamit looy def nii ab feebar ñooñu ñoom ñoom ñoom ñooñu yow bu dee ñii la ñuy wax ñooñu lañ leen leen di wax waaw ñooñu amuñu yarub diine wala bu ñu ko amee perte nañ ko waaw te loolu lépp wallahi borom bi dina leen ko laaj ndax kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi ku nekk ab sàmm nga yow médecin bi yow lañ teg malade bi sa loxo yaa koy sàmm bés bu dee sax cuune ak sag reewadee tax li ko dal dina métti waaw wala mu jële fi jële fi ay maladies nosocomiales ñëw ci hôpital bi ngeen di tappale di sal di di saggat ba mu jële fi malade wala koo xam daa indi malade par jële ci hôpital bi malade malade yow yow raa borom bi dina la laaj sa kàggante gi nga xamante ne mooy sa gàttañ lu gi nga xam ne moo tax problème yooyu am dina la ko laaj ak sa kàddu yi nga doon jëflanteeg nit ñi ci yu ñaaw wala iyaazu billah waaw kon baabu istihbaabi wasiyyati ahli al-marid wa man yaxdumuhu bil ihsaan ilayhi wa ihtimaalihi wa sabri ala ma yashuqqu min amrihi wa kadha al-wasiyyatu biman qaruba sababu mawtihi waaw naka noonu dénkaane sopp guñ sopp dénkaane ki nga xamante ne nii qaruba dafa jege waaw sababu mawte mooy sababu ak deewam daa jege waaw nga gis ñu nekk phase ñu nekk phase terminale waaw bul ne ah góor gi de li ko fi dese bariwul bon médecin yi nee nañ bon moom avec kiiwam bi kër bi minute bu ne mën naa lâcher parce que ils n'ont plus rien à faire waaw léegi lenn rek lañ man amatul benn médicament buñ koy jox boo xamante ne pour wér non pour soulager la douleur moo fi nekk waaw pour soulager la douleur kese la def. ngir gunge ko rek mu woyof mbir mu woyof ci moom ba ni muy génn àddina waaye jeex na léegi nga ne bon comme que noonu la bon attention ah non léegi kon jaratul ñuy sonn ci moom quoi waaw ñu ko këlli këllee mel ni ko yor këyitub risla booy sànni ci poubelle bi xanaa loolu sax diñ ko def rafetal ndax boroom bi yeneen saa salaam wax ne boroom bi daa bëgg ci jaam bi ida amila al amala an yutqina aw kama qaal buy jëf jëf mu defe ko nu mu gën a rafet perfection la l'islam soxla soxlawul ay passable ak médiocre ak yu mel noonu nekk ci université bi nekk peñoo médiocre waaw waaw ay deux ci trois wa ci ci caaxaan wayo ci collège beeg wayo yóbbi yooyu mooy lan amal noonu voilà ki nga xam ne deewam daa jege waaw kooku it ah, moo xam bi haddin ki nga xam ne moom dara dalu ko waaye mooy réewum sharia lañ nekk sawaay def na loo xam ne dañ koo war a teg peine peine de mort la te dans deux mois lañ ko war a faat wala dans un mois wala dans une semaine loolu yow woone bon entre temps dañ ko dugal kaso yow yéen jol jol geolier mooy affaire bi dafa yaatu xam nga maa ngi naan médecin yi <laughs> prisonniers yi léeg-léeg am ñu ci feebar te ñu ngi rëbës yow gis nga yow gardien de la prison de Rebeuss yéen ñooñu la ñuy wax yéen tamit ci ngeen gis nga ñooñ bu ngeen nekkee di leen këlli këllee dane yéen da ngeen a war a rafetal ci ñooñ waaw waaye ay nit ñoo xam ne daanaka ñi wër la ñuy kaj bañ feebar <laughs> lan ngay xalaat ci ku jot a feebar wal iyaadu billah waaw te ña koy def neew ma ñoom ñëpp lool la loolu la mooy témoignage yi ñeen ñuy def ña fa jóge ñaaw na lool waaw ñaaw na lool gars yi war nañu racheter seen kii te def lu baax te yàlla tax te jéggalu ñu jota def lu naqari ah <laughs> parce que ay xuquq la yoo xam ne borom bi dina ko laajte kullukum raa waaw yéen yéen yi nga xam ne yéenay garder mala euh, prisonniers yi ñu feebar nga yàpp ah saa comme que moom mu ngi à la chambre de la mort waaw mu ngi ci chambre bi nga xam ne tuutee ko defe moom di lañ koo war a exécuter parce que dañ koo war a rey jaasi sariya ko rey léegi toppatootu ngeen ko man ah ba mu duggee ñu ne saay ah, saay de saay sombi bu baax sax jaru ko jarul ñu koy suukura ah. saay leen mu dee lu muy doyee sombi bu neex après yow yow yaay yées nga naan malaan yow yow loolu mooy sa gisit nga naan waa ji leen mu dee ko waa jarul sombi bu bu sax suukura <laughs> waaw billahi non bii lépp lépp kenn manu koo wax ko <laughs> euh, mais yow yow est-ce que yow yaakaar nga ne moom moo la gën a jege dee xam nga moom dañ koo utal bés bu leer yow sa bopp daa leer yow yow lundi nga wax lundi nga nekk mercredi lundi bii di ñëw lañ ko war a faat mais yow moom lañ ko teg mais moom lañ koy faat yow yow yow ku la ne moo la jege dee yow génn fii benn ndaraan mbir la yóbbu la laa bi si na benn tata wala benn oto waa xamante doomu ministre la wala monsieur le procureur <laughs> amul permis dara yor oto baayam di taa di ci tali bi <laughs> ne na sa bopp bi toj ñu yóbbu la laa bi waaw bi nga liggéey ba wàcc loolu yow yaakaaroon nga léegi nga foog léegi nga jiyee waaye moom mu ngi dund moom deewagul te am entre temps mën nañ ko amnistie xoolaat ne eh Euh, erreur judiciaire a naroon am sawaay ndeke liñ ko naroon a kii bi ñu revisiter affaire yi dafa amoon juum te waa ji am na ñoo xam ne ñi ko tuumaaloon koo xam ne mujj na yedd euh, yedd boppam quoi ne du waxul dëgg lii amuloon fekk yow nag ndaraan bi tël na la dee nga sarxal nañ la lekk nañ say nakk te yaa ngi doon wax ne waa ji ah, mu dee kay nga xam ne lundi lay dee jarul sombi mu neex ndekete yoo oh, saay dina fi def ay ay vingt daal sa kanam yow nga jeemu yàgg wala yaa billah moo tax affaire yi eh, wa wasiya bi man qaruba sababu mawta ki nga xam ne sabab bay tax mu dee min bi haddin comme peine boo xam daa leer sentence kii waaw moom daal daal rey nit te kii yëpp leer na waaw que ne moo ko def ci amdin ci tey ñu war koo rey ba jégal ko échéance kooku fi ñu ko dencagul waruñoo di ñaawi jëme ci moom déedéet nañu ko rafetal en tant que doomu aadama wala qad karramna bani aadam waaw bu bés bi muy dem waaw bu soxlaa ne damaa bëgg julli ñaari rakka avant bu leen ko ne ba julli fan kii déedéet loolu amu ngeen ci droit ah. ngeen may ko ne ko waa bismillah man ngaa julli de waaw di ko fàttali borom bi na ko waa àtte bi yàlla la ko moom rëcc rëcc ñépp lay dal yu mel noonu mu tuub mu bañ a nekk koo xam ne bi muy diyee biñ koy rey moom daa jàpp ne garaawul waaye c'est mu delluwaat ci boroomam tuugut sell tawbatan nasuha ngoo xam ne bu ñu ko séddale woon ña mu daj leen yiw ga mu ciy jóge waaw kon nag rafetal ci koo xam ne deewam jege na ndax ten boo xam ne sentence bi teg nañ ko ba ne bés sàngam lay diyee aw qisaas waaw mooy waaw bi xam nga xadd mooy pen comme ñu ne Euh, koo xamante ne nii dafa sangewu ku ma sa njaaloo yow sab kii dañ lay dañ lay faat lool mooy xadd xisaas mooy dafa ray nit waaw kay ñu rey ko ñu war koo rey xam nga kook leeral na ñu bañ juge bi julli bi réewu julli lañu wax bien sûr bu ñuy doxal sharia fixé wa nahwihima ak yu mel ni dañoo war a rafetal ci ñoom même ñi nga xam ne leer na ne gaa yi pen bi dem na preuve yëpp leer na leen di lañ koy faat même ñooñu rafetalal ci ñoom yow mi nga xam ne yaa séq ak ñoom yow lañ leen dénk en attendant nga koy garder wala yu mel noonu bul ñaawe mukk jëme ci moom wala nga koy xoole bésu maala jéppi nit ku yées ki tël dóorum mbéj nàngam loolu lépp di nga ko di nga ko loolu àq la wal iyaadu billah léegi al imaamu no affaire bi dafa am solo lii rek jëloon na lu une heure de temps mais nañ yem ni ma léegi nag al imaam mu indi fii indiw foofu xadis ci kanam benn xadis kese leen di mooy xadisu Seydina wa Mawlana Imraan ibn Husayn radiyallahu taala Abu Nujayd <laughs> ah kon xadis 913. mu ne an Imraan ibn al-Husayn radiyallahu anhumaa anna imra'atan min Juhaynata atat an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa hiya hublaa min az-zinaa faqaalat yaa rasuulallah asabtu haddan fa-aqimhu alayya fada'aa nabiyyullahi sallallahu alayhi wa sallam waliyahaa faqaala ahsin ilayha fa ida wadaat fatini biha fa faal fa amara biha annabiyu sala allahu alayhi wasallama fa shuddat alayha thiyaabuha thumma amara biha fa rujimat thumma salla alayha rawahu muslimun rahimahu allahu taala kon al imaamu alxafidu nnawawiyu rahimahullahu taala moo ndil ñu xadis bii nga xam ne mooy kott benn doom moom dongolo fi mu ne an imran ibn husayn dañuy wax imran ibn husayn wa imran ibnul husayn mu ne an imran mu ngi jële sahaaba bi nga xam ne turam moo doon imran ah ibnu al-Husayn doomu al-Husayn radiyallahu anhuma yal na borom bi gërëm leen ñoom ñaar ñoom ñaar ñëpp ay saxaaba la woon anna imra'atan kana benn jigéen min Juhayna bokk ci waa Juhayna hmm? waa Juhayna benn jigéen bu bokk ci tribu bu mag boobu nga xam ne ku koy moom la ñaar al-Juhani wala al-Juhaniya bu dee jigéen la atati nabiyya benn jigéen bu bokk ci tribu boobu waaso bu mag ci arab yi dafa dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa hubla min az-zina fekk dafa ëmboon ci loo xam ne nag ëmb ba ci njaaloo la jóge waaw waaw ah, léegi mu ñëw ne yonent bi fa qaalat mu ne ya rasulallah yow nawal yàlla sallallahu alayhi wasallam asabtu haddan man laal naa def naa loo xam ne penub bi yàlla waxoon mooy liñ waxoon sànq koo xam ne da ngaa sangewu ba pare daal di njaaloo kooku ñu war laa faat fa aqimu alayya yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag bëgg ah ten boobu nga teel ba koy teg ndax yàlla loolu la àtte te man nag des naa ko waaw te sama ëmb bi ci loolu laa ko jële léegi nag damaa bëgg nag li ci yàlla wax ten bi ci yàlla daan bi ci yàlla teg nga teg ma ko waaw kon loolu allah ay kii ku ko gina ragal yàlla radiyallahu anha fadaa fadaa nabiyullah ndaw ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yonente yàlla bi daal di woo waliyaha kilifaam fa qaala mu ne ko ahsin ilayha mu ne ko rafetalal ci moom waaw rafetalal ci ndaw sii waaw neewul yëpp yow yaa def bakkar bu toll nii déshérité naa la génnal Medina bu ma la fi gisati yow laa ilaa yow yaa jaaloo ñuy wax nga ñëw naan teg ma ko waaw déedéet mu ne woo kilifaam na ko rafetalal ci moom fa qaala ahsin ilayha fa ida wadaat waaw bu wasinee fa at fa tinii biha nag ma ko indil moom ndaw si fa faala mu def waaw ba mu ëmbee mu indil ko ko fa amara biha nabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal eh, sallallahu alayhi wasallam fa shuddat alayha siyaabuha waaw ñu gën a takk yére ni ngir buñ koy teg pen bi ah ay awraam bañ a feeñ summa ginnaaw gi amara biha waaw yonent bi alayhi salaam daal di euh, euh, euh, digal joxe digal faru ji mat ñu daal di koy lapider sànni ko ay xeer ba ni mu génn àddina summa ginnaaw gi salla biha salla alayha yonent bi alayhi salaam daal di koy jullee julli ñeew mu ne xadis bi rawahu soloo noon nag soloo na ko muslimun al imaamu muslim abul xusayni rahmatullahi alayhi xadis bii leen waaye xadis bii dañ la waxoon dañu jeexal jotaay ba leen la xadis bii dañ koo gisoon ba pare man man maa ngi doon xaar nay san commenté ma ne loolu nag defoon nañ ko xadis vingt-deux <laughs> baabu tawba tuub ndax ndaw si tuub gu rëy gi mu def allahu akbar xadis vingt-deux al imam ne woon baabu tawba wa an abi nujayd bi dammi nuuni wa fathil jiim imran ibn al husayn al khuzaa'i radiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhaynata atat rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa hiya hubla min az-zina faqaalat ya rasulallah asabtu haddan fa aqimhu alayya fada'a nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam waliyaha faqaala ahsin ilayha fa idha wada'at fa'tini biha fafa'ala fa'amara biha nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam fashuddat alayha thiyaabuha thumma amara biha farujima thumma salla alayha faqaala lahu Umar voilà lii <laughs> Seydina Omar ci la waxoon ba mu ko julli ba mu koy waaji julli mu ne ko usalli alayha ya rasulullah wa qad salat ne ne saa sa biñ ko lapidee saa xaan koy xeer ba mu faatu ba pare yeneen saa di ko waajal julli Seydina Omar ne ko yeneen saa sa laaj la ak tamit xeer <laughs> xeetu mbir mi da koo yéem waa yeneen saa sa koy jullee te moom daa njaaloo bañ teg ko li fa qaala yeneen tubaab saa sa ne laqad taaba tawbatan law qusimat bayna sab'iina min ahli al-madiinati lawasa'athum wa hal wajadta afdala min an jaanat bi nafsihaa lillah Allah Seydina Yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina Umar kii kii ngay laaj naan ndax dama koy jullee ah ginnaaw bi mu jaaloowee maa ngi lay yëgal ne tuub na tuub goo xam ne gis nga yoolu tuub ko bu ñu ko séddale woon ci sama saxaaba yi nekk fii Medina ñoom ñëpp ku ci nekk di nga ci mën a am lu ne gii jël ca sa kanamu borom boo xam ne boo fa taxawee mucc allahu akbar allah <laughs> waaw da leen di nekk ñoom ñëpp mu ne ko wax wajadta est ce yow Omar daje daj nga lu gën que moom bakkanam la indi dundam lay ñëw xam ne yàllaa wax lii ne ku def lii nañ la teg lii mu jël loolu ragal yàlla moo ko indi mu indi bakkanam loo xam ne xam na ne buñ ko ko tegee dootul dundati gis ki gis nga ku joxe waaw est ce que ngaa gis koo xam ne joxe na lu gën a méritoire li nga xam ne moom la def allahu akbar allahu akbar comme moom jël bakkanam la joxe ngir yàlla waaw mu ne xadiis bi rawahu muslim al imaamu muslim awul Xuseyn daal na koy solo bañ ko gisee foofu nag gis nga nii la ñëwee woon ci la ginoon a mate waxoon nañ la dina ñëw xadiis neuf cent walillahi alhamdu wal na ci na yàggoon na 22 ba 913 waaye nag ah borom day dogal lu ko neex def nañu matal ba ak si fii waaw <laughs> kon nag lépp yaa fay xam nga li nga xamante ni mooy mbir mi lépp loo xamante ni war nañ ko ci wax billaahi waxoon nañu ko <laughs> yoon nag di ci jaara dañ naan la dellul ci hadis boobu la hadis 902 léegi non 22 ci baabu tawba lenn rek lañ ci yokk mooy ma bunt bi mooy yonent bay saa saam waa ji xadd lañ ndaw si xadd lañ ko teg waaw loo xam ne moom ces euh, jours liñ naan ah waa ji ces jours sont waaw léegi nag duggoon nañ ci détails yi foofu walilah alhamdu wal minna boo demee euh, di nga gën a am lu leer foofu ah mooy euh, mu ne waliyaha mu woo ko fa daa nabiyullah sallallahu alayhi wasallam waliyaha mu woo fa rafetalal ci moom lii mooy lëkkaale li tax imaamu yu indi ko waaw mooy dénk ki nga xam ne mooy nekkat ki feebar wala ku koy liggéeyal rafetal ci moom tey ngaar daaj supporté muñ liy jóge ci moom waaye di dénk tamit ki nga xamante ne ak faatoom dafa jege kay nekk ak moom ah moo xam kooku faatoom ci pen la jóge daan wala xisaas wala loo xamante ne nii lion euh, loi talion da rey ñu war laa rey wala yu mel noon kay nekk ak moom wala kilifaam wala ka nga xam ne moo koy gérer moo koy garder mu nekk koo xam ne rafetal dal ci moom moo tax yeneen saa boo demee ne métital ko ndax def na da rafetalal ci moom waaw bu ñëwee ba indi ba ba wasin nga indil ma ko waaw neewul na ko diri boo koy indi non na ma ko indil ngeen ànd nga indil ma ko waaw mu def loolee. kon gis nga loolu mooy lëkkaale ma buntu bi kon wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu bon mënuñu jël bi ci tegu parce suñu waxtu doy jeex mooy bii di ñëw ñu gis chapitre cent quarante-neuf insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama